yaa ayyuha nnabiyu qul liman fi aydikum min al-asraa ya'lamu llaahu ya'lamu llaahu fi quluubikum xayran yu'tikum xayran mimmaa uxida minkum wa yaghfir lakum wallaahu gafuurun rahiim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya juróom ñaar fukkeelu laaya bi mu ne yaa ayyuha nabi i yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam qul waxal liman fi aydiikum ñi nga xam ne ñoom ngeen jàpp nii ci xare badar bi nekk ci seeni loxo minal asra ci ñi nga xamante ne ñooy prisonniers yi i yaalamillah bu dee ne boroom bi tabaaraka wa xam na ci yéen fii quluubikum ci seen xol yi xam na ci seen xol yi xayran yiw gu ci ne yu'tikum dina leen defal de dina leen jox xayran li nga xamante ne nii mooy yiw mimma ukhidha minkum lu gën li nga xamante ne nii moom lañ jël ci yéen ngir ngeen jënd seen liberté rançon bi ngeen di joxe fii ngir mën a rëcc bu borom bi xamee ci yéen yiw yëg leen ne lool ngeen di joxe du pertaange ndax borom bi dina leen ko soppil jox leen lu gën rançon boobale lu ko ëpp fuuf feggoon ko ba pare wa yaghfir lakum te nag mu teg mu daal di leen jéggal muur leen muuruk sutura suturaam gu mag gi la leen di muur wallahu te borom bi ghafuurun mooy aji jéggalaakoon rahimun aji yër ki yaatu yërmande lii nag aaya bii nii di nga xamante ne nii ba léegi nag nañ ci continuer ba pare après dinañ ñëw mu ne wa yu yuridu waaye nag bu dee ne ñoom ñii nekk ci seeni loxo ci prisonniers yi bu dee ne dañoo namm xiyaanataka daal di lay wor yow yonent bi alayhi salaatu salaam mooy liñ la wone ci seenu ko seenu seenu seenu làmmiñ ñi bi wax ngir nga bàyyi leen wala joxe li nga xamante ne nii mooy rançon ñu daal di leen koy jox nga daal di ñu daal di joxe lool daal di libre nag ngir rek bëgg après ñu man laa jaaraat waajalaat beneen xare ngir dal ci sa kaw ah lool de bu dee loolu lañ namm mooy nekk koo xamante ne nii dañuy <clears throat> dañuy dañuy wor borom bi tabaaraka wa taala di ko trahir ah nañu xam ne bu dee loolu la bëgg laa trahir na nañu xam ne kat ñoom ñii xaanullaha daal di woon nañuy trahir yàlla bu yàggaa ah, doon jéema naa nii dañuy wor borom bi tabaaraka wa taala min qablu lu jiitu ci ñëw ne dañuy xeex ak moom ginnaaw bi mu leen defalee xéewal yi mu leen defal au lieu ñu sant ko ñu ne dañuy xeex diineem ji xeex yonentam bi xeex jullit ñi alayhi salaatu wassalaam fa amkana minhum ba ñu ko defee ba tax ñu ñëwoon Badar ngir xeexam moom fa am minhum borom bi jàppandal leen jàppandal ko gis leen ci ñoom ba ngeen leen leen nuus rey ñii daal di jàpp ñii wallahu te borom bi alimun mooy aji xamaakoon hakimun ku xereñ ay xare ay atte léegi nag lii nii bi nga xamante ne nii nag luy nii kon lan lay wax moom lañ doon wax sànk mooy gis nga mooy ñu bari dañ ne ñii mooy ñi nga xam ne dañoo nekkoon Makka ne woon ay jullit lañu waaye bon <laughs> du waa Quraysh dañ leen a néewaloon doole taxoon gàddaa yuñ daal di fay nekk ba keroog bi nga xam ne nag ci la Badar am ñu daal di génn manuñ woon lu dul génn ndax bon bu ñu génnul waa Quraysh dañ leen di tax seen yéen ay kolo boo génn ba pare yàq seen alal ak yooyu ba pare daal di ñu seen way du neex Quraysh tax ñu génn dem ne dañuy xeex ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne nee nañu ñoom nag ay jullit lañ léegi nag bi nga xamante ne nag noonee la demee <coughs> bi nga xam ne nag noonee la demee ñu jàpp ci ñoom prisonnier te am na ñu ne ñooñu xam nga ñu Ali ibn Umayya Ali ibn Umayya mi keroog Bilaal bi mu ne hada Umayya ibn Xalaf radiyallahu anhu bu Seydina Bilaal eh, maa najawtu in najaa wat naa ci yàlla woo waa Ansaar yi ne kii de mooy Umayya ibn Xalaf rasul kufri bi Makka kii mooy la tête de la mécréance mooy boppu kéeféer Makka laa najawtu man mii de Seydina Bilaal du ma rëcc in najaa bu rëccee tey gaa ñëw wër ko ba faat du dóoru njëkk faat doomam ji muy Ali am na Ali moom am na ci ci boroom taarix yi boroom boroom gaa yi ja kii moom bon siira kene moom jullit la woon waaye da doon nëbbatu moo taxoon mu ñëwoon fële waaye loolu wallahu taala alam waaye nag ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ci ñooñu am na koo xamante ne nii mooy ku mel ni Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalibi radiyallahu anhu wa ardaa bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko mais man yonent ma lay saar saar man dañ maa forcer rek ma ñëw waaye man jullit laa mu ne ko ma ne en tout cas daal yow yaa nit ñee fi àndoon ñëw du ñu xare léegi yow wax parce que liñ ko laaj xaalis ne ko fii mu ne yow bés nga boo fi joxewul al xaalis doo dem voilà <laughs> boo fi joxewul xaalis kenn du la libéré <laughs> léegi nag Sayyid al Abbas ne ah waaye yow euh, waaye yonent bi alayhi salaatu salaam man damaa am dara mu ne ko way nga ne amoo dara yow léegi alal ja bàyyi woon sa borom sa sa sa soxna nag ummul fadli di yaayu abdallah ibn abbas di yaayu al fadl ibn abbas yow radiyallahu anhu ba ngay génn lan nga waxoon ba ngay dem badar yow est ce que nee woon waxoon ko ne ko man maa ngi nii di dem ci xare bu bu ma faatoo sama alal nga séddale ko nii ak nii ak nii ak nii yow léegi lan moo tax nga waxoon loolu pare tey naan amoo dara sayyidna al abbas ne ah man de maa ngi seede nag de loolu kow mii dëgg yàllaa la yónni de loolu ba ma koy wax man rek a ne woon léegi nag Seydina Abbaas radiyallahu anhu léegi nag <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ko ay kon nag yow joxeel léegi nag <laughs> am am ci kii yi euh, waa lamsaar yi am ñu ne noonu yonent bi alayhi salaatu salaam mën nañu bàyyi al Abbaas quoi mu ne kenn du ko bàyyi fenn kenn du ko bàyyi al Abbaas day joxe koom ñépp sa sama bàyyi teex bi non sama euh, rakku bàyyi day joxe par force comme ñëpp lay doxe bu joxewul Seynal Abbas boo joxewul doo fi jóge <laughs> léegi Seynal Abbas joxe léegi nag ba pare comme comme nag daa amoon ay doomi mbokkam yu fa newoon ñoom Aqil mooy Aqil mi nga xamante ne nii <laughs> frère grand frère Seydina Ali ibn Abi Talib ndax grand frère Seydina Abbas moo ko muy Abu Talib Abu Talib jur Aqil te Aqil daa ñëwoon doon xeex l'islam moom itam ñu jàpp ko prisonnier waaye Nawfal Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mooy koo xamante ne tamit <laughs> doom la ci al-Abbas muy Nawfal te Harith bi magu Seydina al-Abbas beneen magam moo ko jur <laughs> moom itam dañ koo jàpp ci prisonnier yi léegi nag Seydina Abbas comme nga borom alal la yonent bi alayhi salaam nag ne ko léegi fii mu ne yow ñii lépp te ñoom amuñu yow yaa leen di libérer yow yaa leen di kii Seydina Abbas nag jox leen joxe xaalis bu bari waaye yow indi xaalis bu bari ñu indil ko ko Makka léegi nag mu jox ko jullit ñi ngir léegi mu libre non seulement moom mu libre waaye Seydina Aqil libre waaye ndax Aqil mu jën a tuub après loolu moo amaan Seydina Aqil magu Seydina Ali ibn Abi Talib ak Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ñoom ñëpp nag ñu libre léegi nag bi nga xam ne nag noonu la demee léegi nag Seydina Abbas ay at après bi mu tuubee nag ba ñëw Médina ba nekk Médina yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn bés Seydina Abbas dégg na yonent bi alayhi salaatu salaam waaye am na benn ay alal yu bari yu jóge xaw ma fan ndikkal na yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek Seydina Abbas tëb daw daw koy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne waaye yow ne ko waaye yow damay ñëw jël si ci sa al damay ñëw jël sama wàll ci alal ji yonent bi alayhi salaatu salaam di ko xool ne ko waa léegi jëlal alal ji dañ koo juug tellement dafa bari ñu juug ko Seydina Abbas dafa jël yéeréem la jël gis ne làmbaayu kaw bi la teg ci suuf daal di jël duy cee duy ba mu fees del mu koo yëkkati nag affaire bi mënula jóg quoi attanu ko mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam eh, yow yonent bi aleyhi salaatu salaam waxal sa sa sa saxaaba yi toog nañ ma ko yenu yóbbul ma ko sama kër yonent bi aleyhi salaatu salaam ne kenn du la ko yóbbul waxuma kenn mu yóbbul la ko yóbbu mu ne ko waxuma kenn mu yóbbu la ko mu ne ko léegi bu dee waxoo leen yow mii yow laay wax léegi yow yow léegi jógal nga yóbbul ma lii yëkkatil ma ko nga yóbbul ma ko sama kër yeneen alayhi salaatu <laughs> sa salaam ne ko man yóbbul ma la ko dara du ma la ko yóbbul <laughs> léegi Sayyidina <laughs> Abbaas yëkkati yëkkati xam ne attanul alal ji quoi mu wàññi affaire bi wàññi affaire bi ba mu gën a woyof léegi nag mu yëgati ko teg ko ci côté mbagg meeg mbagg meeg loos wi di dem nag gudd way affaire bi diis ci moom mais mu ngay direeku di dem naan wax yow waay yow man mii nga xamante ne nii fadaytu nafsi wa fadaytu aqilan wa nawfala man mii nga xam ne moos keroog Badar man maa jënd <laughs> liberté wu ki nga xam ne sama bopp waaye sama mbokk mi aqil ak nawfal sama beneen doomu mbokk bi tata li tax ma nangoo jël ci alal ji xam ne sama alal la suñu borom moo ñu ne in ya'lamillahu borom bi xamee fii qulubikum ci seen xol xayran yiiw yutikum xayran mimma ukhidha minkum dina leen jox lu ëpp liñ jël ci ñun lii ba jël nag moo ëpp li ma joxe woon kon nag maa ngay dem te nag di dem nag naan wa yaghfir lakum te suñu borom nee na ma jéggal te man maa ngi xaar nag mu jéggal ma ndax moom borom bi wallaahu borom bi ghafurun ak jéggalaa koon la rahimun ku yë ku yaatu yërmande la di dem nag di dem yeneen tuare saa saa toog di ko xool rek di ko fixé di ko fixé ba sa waay jàdd <laughs> mu jàdd dem yoonam <laughs> mu yéemu ci bàyyi xam bi.